nañ ko boole ci li ngay jënd sa bopp li ci des nga fay ko déedéet zaaka gis nga alal jooju ngay wax ne moom nga fendi ñu jël ko shay'un mbir la moo xam ne ataana allahu mink buur yàlla moo ñu ko jox jële ko ci yaw daal li ñu koy jox ñun fa innahu léegi nag bi mu waxee lool Seydina Abbas xaala mu ne ko fa innahu laysa lii maal ko ah kon nag yonent ma lay saar sa man awma alal moo man aw ma alal ju ma jënd sama bopp moom ah. xaala <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko <clears throat> fa ayna al maalu alladhi wada'tahu bi makkata inda ummi al fadli wa laysa ma'akuma ahadun ghayrakuma fa qulta in usibtu fi safari fa lil fadli kada li Qutham kada wa li Abdillahi kada ne ko ah, ah, ah, bàyyi sama bàyyi tax nga ne amoo dara amoo alal léegi noonu dama lay laaj man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana alal gi nga xam ne moom nga dénk sa soxna di ummul fadli di Lubaaba bintul Xaaris di yaayu ñoom al fadli nii ak ñoom Seydina Abdullah ibn Abbas alal ji nga xam ne yaa ko dénk laata ngay génn di ñëw ci xare badar bii yaa ko dénk yéen ñaar rekk a fa newoon laysa ma'akuma ahadun ghayrukuma amul keneen ku leen ñetteeloon yéen ñaaw ak sa soxna soosu rek la woon fa qulta nga ne ko yow al Abbaas in usibtu xare bii may génn di dem badar in usibtu fii safar yi bu ñu ma rayee mooy dellu siw ma fa falil fadli kada sama doom al fadl de ibn abbas radiyallahu moom moom temps ci alal ji wali xusam ñeel na xusam sama beneen doom bi di xusam moom moom temps ci alal ji wali abdillah muy abdullah ibn abbas di beneen doomam ji mu ne moom it kaza mooy am moom moom temps est ce waxoo woon lool yow nga wax lool sa soxna yéen ñaar rek ba pare nga ne amoo alal seydina al abbaas nag ne fa walladi ba'athaka bil haqq maa ngi waat ci ki nga xamante ne nii moo la yónni ci dëgg man al abbaas maa alima bi hada ahadun min annaasi ghayruha maa ngi waat ci yàlla këni amul kenn ci nit ñi koo xamante ne xam ne lii nii nga wax lii nii que amoon naa alal juma ma dénkaane sama soxna naan ko bu ma buñ ma ci yoon wi dippaatuma mooy sama ma ma mooy miraas naa sama bopp kurul woon moom xamu ko wa inni taman rasulullah sallallahu alayhi wasallam la alamu annaka rasul man al abbas wa inni taman al abbas la alamu xam naa léegi que ne am naka dëgg-dëgg yow nag rasulullah ndaw yàlla nga ndaw yàlla nga ah kon noonu la léegi nag loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax ak moom da nga moom lu mu dem di deme deme deme moom di nga fay dinga nga di nga jënd di nga racheter sa bopp xam nga wax naa la ci début bi que ne ku bari woon alal la kaana muusiram léegi nag euh, ñaata la la la kii moom moo ci ëppale mi ati awqiya uqiya min zahab moom moom cent la joxe cent saa yooyu pour moom la woon xam nga ak ñaari doomu kiyom yi mooy Aqil ak Nawfal ak ki nga xam ne mooy aliyom boobu xadiis bii nii imaam alxaafiz ibn kathir ci albidaaya wa nihaaya xam nga sànk def nañ riwaaya bi ne imaam ibn Isxaaq bi nekk ci siiratu ibn Hisham dafa am rupture bi nga xam ne nag version bi nga xam ne moom la ci imaam alxaafiz ibn kathir indi ginnaaw bi mu tuddee lii dane rawaahu ibn isxaaq an ibn abi najihin an ataa an ibn abbaasir radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne rawaahu soloo na ko ibn isxaaq di imaam ibn isxaaq an ibn abi najih mu jëla ko ci ibn abi najih an ataa mu jëla ko ci Ata ibn Abi Rabah an ibn Abbas mu jëla ko ci sëriñam di Seydina Abdullah ibn Abbas lii nag riwaay bii nii boo demee ci Dalaa'il an-Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi di nga ko fa fekk ci càllale gii mais du càllale gii moo ñëw ci siiratu ibn Hisham moo tax nag bu dee bii nag day wér mooy ne xadiis la boo xam ne bu wér la moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam Euh, nanguwul woon ndax loolu mooy maandute te mooy liberté te moom mooy ki nga xam ne waxoon naa la moom moo féete maandu kaw muy alayhi salaatu wassalaam neewul ne sama bàyyi téex la mooy excuse bu mu joxe rek ñu bàyyi ko ñu ko dangay fay te sa vin yële nga indi woon loolu yàllaa ñu ko jox amoo li nga wax joxoon sa soxna nag fayal mu fayal ñépp moo tax Seydina al mooy prisonnier bi mooy ki nga xam ne moo ëpp lu mu fay ngir racheter liberté moo tax keroog comme ni nga xam ne noonu la ne ci saxiixu imaamul Buxaari raxmatullaahi aley dafa am ci muhaajiruun yi yoo xam ne dañu ñëw xadiisu seydna anas ibn malik la radiyallahu anhu mu ne anna rijaalan min al ansaar ista'dhanu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qaalu idnan lanaa fal natruk libni axiina al abbaas fidaa léegi nag bi yonent mi alayhi salaatu salaam wax wal Abbaas wax wax yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko di nga fay de loo mu indi yonent mi ba mujj nag xam ne léegi nag waa Ansaar yi ko jàppoon yi nga xam ne ñoo ko jàppoon jox nañ ko Seydina Omar ak yëpp mais ci ñoom ñoom ñooy ñooy ñi nga xam ne ñoo ko moom ba léegi ndax liibarul ba léegi ñoom ñoo ko moom léegi nag ñu ñëw ci yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne inna anna rijaalan ay góor minal ansaar moom Seydina Anas bokk ci wàll ansaar mooy ñi ko jàppoon prisonnier ista'dhanu rasulallah sallallahu alayhi wa dañu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy sàkku ndigal fa qaalu ñu ne ko i'dhan lana yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañuy ñaan nga daal di ñuy jox ndigal fal natrukil abbas fal natruk libni ak uxtina al abbas fidaa bu ko defee suñu doomu sœur bi di al abbas lim c'est accord xam nañ ne ñun la war a jox alal jooju noonu prisonnier bu nekk di joxe ñun ñu ko ñun ñu ko jàpp ñun la koy jox léegi ñun dañu lay ñaan digal yow yonent bi alei saatu ñu daal di koy may loolu baal ko bañ koo bañ jël ci moom dara nga ne mais lu tax ñii naan libnu uxtina al sayyidna Abbas seen doomi sœur la ñu ne la non si seen doomi sœur la mais mooy seen sœur ci kaw Abdul Muttalib mi ko jur mi jur al Abbas yaayam moo jóge ci waa lamsaar comme ni ñu ko waxe woon ci waa Banu Najjar ñooñu nag loolu lay waxe waaye bu dee ne yaayu sayyidna al Abbas wax nañ la nu nu tey la la tuddoon te bokkul woon ci waa lamsaar mais mooy maam yaayam non papam Seydina Abbas papam la yaayam jóge ci wàllam saar looloo tax ñoom ñu koy xoole moo tax maam bu jigéen maam bu jigéen day taxaw palaasu yaay comme ni nga xam ne bàyyi bu góor noonu la maam noonu lay taxawee palaasu bàyyi looloo tax ñoom ñu ne idan lana ya rasulallah yow ndo yonent bi alayhi salaatu wa salaam idan lana fal natruk li libni ukhtina al abbas fidaa ñu ngi lay ñaan digal nga bàyyi ñu may ñu permission ñu daal di baal may al abbas lim ñu war a jox na ko jël te libre fa qaala yonent mi aleyhi salaatu ne laa wallahi laa tadarunna minhu dirhaman waat naa ci yàlla ne laa waat laa déedéet wallahi man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa ngi waat ne laa tadaruna du ngeen bàyyi minhu al abbas dërëm dirhaman fifteen du ngeen ko ko bàyyee tey non baal fan kenn du ko baal subhaanallah loo gis nga gis nga yonent bi alayhi salaatu salaam lii mooy makaarimul axlaaq du ma deñ di ko wax mooy makaarimul axlaaq du reetaan rek ñu naan moom di ndey sànn <coughs> du mer non yonent bi alayhi salaatu xam nga lii nii man nga ne mais yonent bi alayhi salaatu salaam gaa yi ñëw nañu ñoom seen propre gré seen àq ñu ne nañ ko bàyyi mais mu ne yonent bala nañ ko bàyyil may may mu ne déedéet laa wallah laa déedéet wallahi wat naa ko ci yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa tadaruuna minhu dirhaman dërëm du ko ko bàyyil dërëm du ko ko baal lay fay ba mat moom al abbas ibn abdul muttalib comme képp ku fay allahu akbar oh gis nga gis nga valeur li l'islam di véhiculer di ko jàngale bëgg ko inculquer jullit bu ne waay waay ak neexoon suñu njiit yi mel nii roy rasulillah sallallahu alayhi ñaata yoon la ñuy déglu ci actualité bi koo xam ne day def li muy def contre force publique yi or ñi nga xam ne ñooy assurer ordre public wala contre ay autorité di offenser ay autorité te nag tegu ko fenn wala benn ay administration boo xam ay aéroport wala ay fu ñuy defaree visa wala mu dem fa jaay fa reewande wala yorum otoom di fel nit ñi te du mujj fenn wala di daw sans permis après bu ñu ko jàppee xam ne mooy doomu diw doomu ministre diw wala doomu député diw wala doomu sëriñ diw bu ñu xamee lool la ñu daldi koy bàyyi yaa subhaanallah ndax lan mooy doomi diw def na loo xam ne ci yoon yoon dafa war a dal ci kawam mais duñu ko def ndax mooy doomu diw te lool la yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon innama ahlaka alladhina kaanu min qablihim idha saraqa fihim ad-da'if aqaamu alayhi al-hadd wa idha fihim ash-sharif mu ne gis nga doon moytandikuloo xeetam doon moytandikuloo saxaabaan yi doon moytandikuloo xeetam ginnaaw moom alayhi salaatu wassalaam naan leen innamaa ahlaka alladhiina kaanu min ci yàlla man nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam këne li nga xam ne moo alak xeet yi leen jiitu woon yéen jullit ñi mooy ne ida saraka bu sàccee fii mu da'if <coughs> koo xamante ne ci baa peuple bi la bokk amul benn ndomb tànk amul benn xasab wala benn nasab bu tax nit ñi di ko topp wala di topp seen waa kër wala sant bu tax ñu koy wormaal mooy daal ab citoyen lambda am Moodu Njaay ma xujja jóob moo xam ne dal kenn topp ko ñooñu ñoom bu ñu defee dara yàkkam ci nañ ñu def dara pen yi ñoom rek lañ koy teg mu ne aqaamu alayhi al hadd ñu jël pen bi nga xam ne moom lañ ne ku def lii ñu def la ko ñu daal di koy appliquer ci moom cent pour cent ndax moom amul koo xamante ne nii boroom ndomba tànk walla alal ju mu yaakaar ju tax ba ñu war koo baal déedéet ñu daldi koy rimb mbir mi àtte bi waaye bu dee asharif moo sàcc koo xam ne nag ah ci high class bi VIP bi boroom sant yu nga xam ne ñooy yu tedd yi fi ñun ndax sant yépp a tedd sant yépp a tedd waaye ci ñun dafa am sant yoo xam ne ñoo gën a sant ñoo gën a tedd ñi ci des am tur yoo xam ne ku ko am rek moom la ñuy gën a considérer selon yow mi koy considérer foo bokk ndax gis nga ci moom sa boppam déet yaa subhaanallah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne bu dee asharif sëriñ diw doomi sëriñ diw wala sëriñ diw ci boppam ministre diw doomi ministre diw député diw conseil région conseil régional diw gouverneur diw doomu gouverneur diw walla xaritu président conseiller du président baayam pale lay liggéey police centrale lay liggéey baayam mu dee kookoo def nag muy asharif tarakuhu ñu daal di koy bàyyi nëpp nëppal mbir mi fexe doo gis mukk ñu condamné leen ñaata yoon lañ fiy dégg ay doomi ministre yooyu dégg ci actualité bi ñu naan senegal dañu doon dawal sans permis ñoo xam ne dañuy offenser police yi di leen wax wax yu ñaaw di jaay yëfu boo leen waxee ñu naan man maay man maay ki bokk ak diw subhaanallah looloo fi am ñépp di use seen seen seen kii seen euh, euh, li ñu li ñu am <coughs> ak li ñu doon ba ci administration booy lijjanti këyit te lool ku nekk ci ñun mën na koo seede rawatina ñi nga xam ne màgge nañ Sénégal yaroo fa ba màgg fa di fa uti këyit moo xam mairie bi foofu moom fala fala fala làmbaay fala fala fala fala géej gi teeni moom police tribunal yow gis nga sa dossier ak avancement wam mu ngi dépendre yow yaay kan ak foo bokk ak loo fi indi ci maane ci alal ak loo pare ngir dóor ko ci taabal ji ngir ñu defal la li nga bëgg sinon yaa fi yàggal sa bopp police bi ci buntu tali bi ku ñëw mu arrêté la noonu la fi ne dina am ñoo xam ne da leen di arrêté gis ne ñooy doomu diw même bu dee même bu dee ne xam ne ne waa ji yorul woon permis da koy bàyyi wala mu gis benn policier ci ginnaaw benn mbokk policier mu fexe comme que moo ne ci oto bi même bu dee chauffeur bi newul en yoon wala oto bi ñu boppam newul en règle mu bàyyi mu jàll ndax son supérieur moo ne ci biir allahu akbar yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga jikko yu ñaaw yooyu te lool bu kenn ci ñun naan da ngay tuumaal autorité yooyu man yow miy déglu ñun sénégalais un par un jëlal teg ñi ëpp ci ñun noonu lañ mel wax ko nag yomb na bañ cee yow bu la concerné wul man nga ko wax mais bés boo jànkantoog lool nga nekk ministre de suba sa doom def tojaange ñiy rëcc ci loolu ñu teg ko àtte bi jaar yoon yombul yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi suñu boroom ne mooy suñu royukaay mu ngi nii Seydina Abbaas mii nga xam ne xoolal ni mu bokki ci moom ba ni mu ko doon xoole mooy baayam baayam bi ko jur moom alayhi salaatu wassalaam noonu bët boobu la doon xoole Seydina al Abbaas doon ko màggal waaye teewul moom mu ne ko déedéet fay rek fay waa lamsaar ñëw ñi ko moom wax naa la xadiis bi mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari kitaabul Maghaazi falu ko indi moom imaam al Buxaari rahmatullah alayhi muy sayyid kaddu hadis sayyidina Anas ibn Malik ñu ñëw ne ko is izen lana fal natruk libni ukhtina al Abbaas fidaa fa qaala laa wallah laa tadaruuna minhu dirhaman wat naa ci yàlla dërëm du ngeen ko ko bàyyi lépp lay fay lépp lay fay amul ne mooy sama baay moo fi représenté sama baay mooy sama baay man rasulullah ak li ñu bokk kenn ginu koo bokk ci yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina waaye yonent bi alayhi salaatu salaam ne laa wallah hada huwa amaan moo tax wa innaka la ala xuluqin dëgg-dëgg yow yonent bi alayhi salaatu salaam la ala yaa plafonné yow yaa tiim mooy jikko yu sell yu màgg yu rafet yi bu doon am néeg la yow yaa leen fee yaa féete kaw néeg boobu ndax li nga yor jikko yu rafet yi ñoom jikko li ñuy tudd jikko yu rafet benn reflet bu ndaw lañ ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te lii nag mooy makaarimul axlaaq xam nga lii lu tar la Seydina Abbaas bu gisee na mais man lii ma effort yi ma def yëpp ngir ñu baal ma ñii ñëw yonent ma lay saa saam sama doomu frère bi ne moo bañ mais lii mooy lii mooy maadu bi ma lay saa saam ne maa bañ wallahi te damay wat ci yàlla laa wax waaw moom mi nga xam ne soxlawul ni waat laa tagaruna minhu dirhaman dërëm du ngeen ko ko bàyyi dërëm lii mooy makaarimul axlaaq du rek tout le temps yaa ngi ree bu dëgër jotee nga dëgër yenn yi doo ko maslaawee doo bàyyi muy jàll ah non garaawul dem diw bu leen gisee du wax dara dem leen dugg ci kër gi ay jigéen jóge fee dugg sama kër parce que samay xaritu doom lañu sol yu gàtt ñëw di ma romb ñu naan moom pas diw moom waa moom de kii la mais moom moom mais moom garaawul moom moom moom moom ma ne loolu moom même nuñ la xamee ak nooy buñ ñëwee waroo leen a bàyyi ñu dugg dem leen ngeen soli ay yére ñu wax nga ne leen wallaahi dem leen ngeen soli ay yére bu dee bëgg ngeen dugg ci kër gi léegi kuy def lool ñu naan almaa la kii wuu dee tàng mais loolu mooy makaarimul axlaaq loolu mooy makaarimul axlaaq kon loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam léegi ci xew-xewu Seydina al Abbaas bii ci la suñu boroom daldi wàccee <clears throat> li nga xamante ne ni mooy ay aaya ci suuratul anfaal mu ne ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir yaa ayyuha nnabiyu qul liman fi aydikum min al asra in ya'lami llahu fi quluubikum xayran yu'tikum xayran mimma uxida minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafuurun rahiim wa in yuriidu xiyaanataka faqad xaanu llaha min qabl fa amkana minhum wallahu aliimun hakiim suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daldi wàcce à propos de seydina al abbaas ak usaara badri yi mu ne yaa ayyuhan nabiyu ci suuratul anfaal aaya mu ne yaa ayyuhan nabiyu yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam qul waxal liman fi aydikum min al asra waxal ak ñi nga xam ne jàpp nga leen ñu ngi ci seeni loxo yeen jullit ñi nekk ay prisonniers ngeen jàpp leen ci Badr tey wax leen prisonniers yii nga xam ne ñu ngi leen di laaj ñu war a joxe racheter seen liberté in ya'lamu Allahu fi qulubikum fi quluubikum xayran yu'tikum xayran mimma uxida minkum wa yaghfir lakum wax leen ne leen yéen prisonniers yi in ya'lamillah bu buur yàlla xamee de fi quluubikum ci seen xol xayran yiiw këne seen xol yi yiiw moo ci nekk ba yiw googu puusa leen ngeen mujj nekk ay jullit xam leen ne yu'tikum xayran mimma uxida minkum wa yaghfir lakum yëg ne buur yàlla li ñu jël ci yéen tey comme rançon buur yàlla dina leen jox lu gën fopp or xaalis bi ngeen joxe ngir racheter ci li nga xam ne mooy seen liberté te du yem foofu lool mooy fii ci àddina wa yaghfir lakum te bu yowmal qiyaama jotee bu ngeen ñëwee dootu ngeen dese bàkkaar ndax buur yàlla fekk na mu jéggal leen seeni bàkkaar yéen prisonniers yi loo wallaahu te buur yàlla ghafuurun mooy aji yërëmaa mooy aji jéggalaakoon rahiimun aji yërëmaakoon yaa subhaanallah xawlal li suñu boroom wax ci ñoo xam ne ay yéeféer lañu yaa ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al asra waxal ci ñi nga xam ne ñoo ne seen loxo ci ay prisonniers yoo xam ne dañu ñëw ngir xeex leen ñuy yéeféer bu buur yàlla xamee ci seen xol yi que ni yiiw ngi ci seen xol yi de kanaru ngeen bu ngeen jógee fii trahir ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di xeexaat ak moom yëg ne dina leen jox lu gën rançon bi ngeen di joxe fii li ñu jël ci yéen ngir ngeen libre buur yàlla dina leen moo garanti prisonnier bu nekk loo fi man di joxe boo gënee yàlla ëllëg boo gëmee yàlla suba walla tay buur yàlla dina la jox lu gën fopp liñ fi joxe te dina la jéggal say bàkkaar waa léegi bu dee yow yéeféer yi la ñoo ñoo am lii ci yàlla moo tax ñun mu dencal ni ko gëm qul yaa ibadiya alladhina asrafu anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a allah allah gis ngeen bu dee yéeféer yi nga xam ni kërim bi gën rëy lañ doon def muy xeex si xayru xalqillah sallallahu alayhi wa sallam ki gën ci mbindeefi yàlla yi teewul ñu jàpp leen prisonnier buur yàlla ne bu yàlla xamee ci seen xol yi yiiw lu ngeen joxe ci alal racheter ko ci seen seen bopp buur yàlla dina leen jox lu gën lool waay waay waay lan ngay xalaat ci ñun ñun <coughs> ñi nga xam ne ñoo gëm moo tax bu kenn désespéré moo tax mu ne yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi nga xam ne yéen gëm yàlla xul yow yonent mi alayhi salaatu salaam waxal noonu ne leen laa taqnatu bu leen désespéré de min rahmatillah ci yërmande yi yërmande gi yàlla goo xam ne moom la leen dencal loo tilim tilim mais ku tilim moo soxla ñu sangu ko ku tilim ci bàkkaar kookoo soxla ñu koy fóot noo gën a tilim yow ci la sa aajo di gën a yokke mais ñun contraire bi lañu Iblis di wax loo gën a ta bari bàkkaar mu naan la yow xam nga ne buur yàlla yow dootu la jéggal yow <laughs> yow xam nga ni nga def mais yow yow ñaata femme nga nga nga nga sëyal ci dëkk bi ñaata boîte de nuit ngay dem mais yow yow yow ñaata alal nga luubal yow fii mu ne kër gi nga dëkk ribaa nga ko ta nga ko tabax sa meuble yi nekk sa kër gi yépp ribaa la fii mu ne leer na ne ceeb bi nga jënd war koo añe sax piir mi nga ko jële wala alal ju daganu yow nga foog ne buur yàlla na la jéggal yow bul fontoo nit ña ah. alors que hadha al mal'un iblis ashir kàccikat la ndax kooku nu muy gën bari bàkkaar noonu la buur yàlla gën a ngir daal di koy fóot te kooku gën a sox ci la aajoom gi mu soxlaa boromam fóot ko gën a taxaw man dinaa setu neen di sangu ci sangu kay mooy dangaa bëgg dangaa tilim walla lool kon mu ne yéen ñi gëm yàlla bu leen désespérer min rahmatillah ndax inna allaha yaghfiru jami'a buur yàlla dëgg-dëgg mooy jéggale mboolem bàkkaar yépp amul benn buñ naan ah non bàkkaar bii moom yàlla du ko baale loolu amul yaghfiru dhunuba jami'a lépp ba ci bokkaale lépp lay jéggale léegi kon suñu boroom wàcce aaya yooyu mu ne nag wa in yuridu xiyaanatak kantaa ñoom prisonniers yii nag bu dee ne dañ laa bëgg a trahir yow yonent bi alayhi salaatu wor la lañ bëgg nañu xam ne faqad xaanu llaha min qabl mooy ne waroon nañu yàlla avant xéewal yi leen yàlla defal yépp bi ci gën a rëy mu yónnee leen ki mu gën sopp comme yonent mu bokk ci ñoom laqad ja'akum rasulun min anfusikum wala min anfasikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim buur yàlla xéewal gi gën rëy gu mu leen defal muy loolu ne leen laqat indi leen yonent boobu ba pare ne leen laqat jaakum dikkal ne leen ndaw min anfusikum jóge ci seen biir yéen waa Quraysh waaye min anfasikum ci beneen njàng mooy ci ñi gën tedd ci seen biir fa la jóge lool ndax moom dañul woon di jàllarbeeku ci ndigg ñi nga xam ne ñoo gën a tedd seen jamono topp ñu gën a tedd minal xalil ila abdullah ibn abdul muttalib mu ne kooku xéewal ko li leen di dal bàkkaar yi ngeen nekke yooyu bu ngeen nee ci problème da koy metti lool mu tiis ko moom yonent bopp dal di xër ci yéen ngir ngeen dugg ci lislaam ngeen dàq ko seen dëkk ba mu newoon ak yéen ñu naan déet ngeen jël ma di xeex ak moom kon nag yëgg leen waxal ma prisonnier yi wa in yuridu xiyaanatak bu dee ne yiiw nag newul ci seen xol li ñu bëgg mooy wor la waay waay faqad xaanu allah min qabl waay waay ñoom trahiroon nañ yàlla waroon nañ yàlla ginnaaw lim leen defal yépp ci lu jiitu tay jii fa amkana minhum mu daal di leen jàppale yéen jullit ñi moom buur yàlla jàppandeel leen ba ngeen gañe leen teg ci ñoom loxo tey rey ci ñoom soixante-dix jàpp ci ñoom soixante-dix te wallaahu te buur yàlla alimun mooy aji xamaakoon gi xakimun ku xereñ gi aaya yooyu nag <coughs> bi nga xamante ne ci la wàcc Seydina al Abbaas ne fa aataani llahu makaanal ishrina awqiya fi lislaam ishrina abdan kulluhum fi yadihi maalun yadribu bi maa maa arju min maghfirati llahi taala <coughs> mu ne bi aaya bi wàccee fa antaanillah buur yàlla daal di may jox man al abbaas ibn abdul muttalib mooy lim ne yow yonent mi aleyhi salaatu salaam waxal prisonniers yi yi nekk seen loxo ko bu buur yàlla xamee ci seen xol yiw dina leen defal lu gën loolu ci dina leen jéggal mu ne buur yàlla daal di may jox gis nga vingt or ya ma doon wax naan moom laa indaale naan yonente ma sar sam ñoom dañ koo jël te kon nag boole ko ci li may jënd sama bopp mu ne déedéet mu ne gis nga loolu noonu buur yàlla damaa jox lu ëpp loolu bi ma tuubee ishrina abdan jaam la ma jox yoo xam ne ay esclave yoo xam ne maa leen moom tokku ci nekk alal li nga yor ci alal foo ko takk mu weesu ko ak man li nga xam ne moom laay yaakaar boole ci li may yaakaar man al Abbas ci njéggalu ki nga xamante ni mooy sama boroom ëllëg muy subhaanahu wa moo tax a ah, Seydina al kon noonu la libéré boppam keroog Badr alal ju bari mooy ci ëpp lu mu libéré lu mu joxe alal ndax dafa waroon a libérer boppam libérer ñeneen ñetti nit ginnaaw gi moom Seydina al Abbas radiyallahu taala anhu dafa dellu Makka mooy Badr après Badr le tout <coughs> mu daal di dellu Makka nekk Makka xare yi topp ci xare yeneen xare yi entre kuffaaru Qurayshin yeeg ñooñu moom Seydina al Abbaas daldiwul woon dem Uhud moo tax kenn déggu ko fa comme l'imam al-Dhahabi euh, wax ne te dégguluñ ko benn xabaar keroog ci ghazwatu Uhud mu dellu màkka nekk fa ak ay doomam te doomam yooyu ki ci magoon wax nañ la mooy al Fadl ak keneen ki di Abdallah mi ñépp xam muy Ibn Abbas xabrul umma wa tarjumaanul quraan wa Ubaydillah ak Ubaydillah ak Qutham ak Abdurrahman ak Ma'bad ummu Habib ñii ñépp nag muy al-Fadl Abdullah ibn Abbas al-Fadl ibn Abbas Abdullah ibn Abbas Ubaydullah ibn Abbas Qutham ibn Abdullah Abd eh, Qutham ibn al-Abbas Abdurrahman ibn Abbas Ma'bad ibn Abbas Ummu Habib ibn Ummu Habiba bint Abbas ñoom ñii ñépp Ummul Fadl mooy seen yaay di Lubaaba bintul xaarisil hilaal ya nekkoon sœur ci yaay Maymuna di yaay jullit ñi radiyallahu anhu ndax ci soxnaam yonent mi alayhi salaatu salaam la bokkoon moom sœuram bi Sayyidina Abbaas moo nekkoon boroom këram lu Lubaaba di Ummul Fadl moo tax ah waykat ba ne woon maa waladat najibatun min fahlin bi jabalin na'lamuhu aw sahli ka sittati min batni ummi lfadli akrim biha min kahlatin wa kahli mooy doomu seydina abdullah eh, eh, seydina al abbas yi la doon way noonu ñama suñoo xam koo xamante ne jur nga koo xam ne góor ak jigéen gu jur ñoo ponkal yu toli nii al fadl ibn abbas qutham abdullah ma'bad abdurrahman ñii ñépp di doomi am waaye am na yeneen doom yoo xam ne kii juru leen du ummul ummul fadle leen jur <clears throat> muy kathir kathir ibnu abbas boroom xam-xamu fiq bu mag la woon nag ak tammaam ibnu abbas <clears throat> ak umayma ak alxaaris ibn Abbas boo leen dajalee ñoom ñépp ñuy dix doom yoo xam ne moom la euh, <coughs> Seydina al Abbas daldi woon am moom Seydina al Abbas kon nag bi mu delloo moom mu ngi dellu siwaat bi mu delloo euh, Makka tuub nekk Quraysh li yéeme mooy fa la ne woon Quraysh après xeex yi am yépp moom comme niñ ko waxe léegi demul ba ni nga xam ne laata xu Makka ci la ki nga xam ne moom Seydina al Abbaas ci la Euh, dooru ñëwee ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di gàddaay si ah bam nee Màkka nag laata muy gàddaay si da doon préoccupé wu même laata muy muy muy Badar bi am ci li yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di neewe rawatina bi mu duggee ci lislaam moo tax keroog xaybar bi bi mu yëgee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ko aji xabaar yi ñëwee na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam xaybar amoon ci septième année bi fekk boobu moom mu ngi mu ngi foofale di Quraysh euh, bi ko waa ji ñëwee yëgal ko bonne nouvelle bi dafa kontaan dal di koy jox leel waa ji jox ko mu lekk dal di koy jox alal ju bari at mu nekk mu yoral ko loolu ndax xabaar bu neex bi nga xam ne moom la ko indi ginnaaw nag xaybar laata mooy diggante xaybar bi xaybar amee ak ubbi Makka ci la dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ñuy ubbi Makka moom mooy ki nga xam ne moo yiiroon Abu Sufyaan bi nga xamante ne ci la suñu yonent bi alayhi salaatu di ubbi foofu léegi moom Seydina al Abbaas lii suñu boroom ne yaa ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al asra wax leen ne buur yàlla bu ngeen mooy bu xamee ne yéen a ngi ànd yiiw dina leen defal lu gën liñ leen jox imaam al Buxaari raxmatullahi yi dafa solo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 mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam utiya bi maalin min al-Bahrayn fa qaala unsuruuhu fil masjid yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañu ko ëndil alal ju baree baree baree bari joo xamante ne nii alal jooju Bahrayn la jóge muy ko ko fa toogal di al-Hadrami boobale moom moo ko fa toogal moom yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ko ko yónnee fa qaala yonent bi ne unsuruhu fil masjid ne alal ji nañ ko tas nañ ko lal benn laltu ci ci jàkka ji ñu daal di ko fay def teg ci alal ji mu ne fa kaana seydna anas radiyallahu anhu fa kaana akthara maalin utiya bi bihi rasulullah sallallahu mooy alal ju gina bari gu ñu mas a jox yonent bi aleyhi salaatu wasalaam id jaahu al Abbaas rek léegi al Abbaas ñëw bi mu dafa dégg ne alal ji ñëw na rek Seydina al Abbaas daal di ñëw fa qaala mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam a'tini inni faadaytu nafsi wa faadaytu aqilan ne ko yonente bi aleyhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li aati nii jox ma man al abbaas ci alal jii ma gis ci jàkka ji mu bari jox ma ci <laughs> inni ndax man al abbaas bul fàtte ne ca ak moo mële ma ngeen ma jàppoon prisonnier faadaytu nafsi man maa racheter sama liberté bopp wafaadaytu aqilan te man maa racheté liberté ki nga xam ne mooy sama doomu frère mi aqil léegi nag kon nag alal ji laa bëgg nga jox ma nga jox ma ci yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko xud ne ko jëlal alal jaa ngi ñu ñu ñu ñu ñu ñu def nii saam ci kii bi jël fa xasaa fii fii saw bi mu daal jël def def di def rek jël lu bari di def ci mooy dafa lal aw lal moo xam kaala la lal wa ab yére daal la lal daal di def lu bari summa zahaba yuqillu mu daldi di jóg nag pour yëkkati ko pour yenu affaire bi alal ji yóbbu falam yastatin mais mbir yi li mu yenu li mu def ci kii bi dafa baree baree baree baree bari ba àttanu ko fa qaala mu ne yonent ma de saar saar mur ba'dahum yarfa'uhu ilay mu ne yonent ma de saar mais digalal sa saxaaba yi taxawul mais digal ci kenn mu yenul ma ko bokk na <laughs> ma ko indil sama kër <laughs> qaala la yonent ma de ne ko déedéet farfa'hu anta mu ne ko déedéet qaala al abbaas ne ko radiyallahu anhu kon nag farfa'hu farfa'hu anta alay e eh, kon yow yonent mi alayhi salaatu salaam mais yenul ma ko comme que nangu wax sa saxaaba yi taxaw ñu yenul ma indil ma alal ji sama kër nee déet mais yow yenul ma ko bopp lii ma yenu dafa diis man manuma ko yóbbu yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko laa déedéet man duma la ko yenu ah. la <laughs> fa nasara minhu thumma dhahaba yuqillu léegi nag mu mu mu léegi bon comme que moom yenu na ko àttanu ko mu ne yonent ma lay saab saab mais waxal sa yi kenn mu yenul ma ko bopp yonent ma lay saab ne ko déedéet mu ne ko waa comme que nag léegi nee nga yow doo ko wax léegi yow yow laay wax léegi yow yow yenul ma ko léegi yonent ma lay saab saab ne ko man duma ko yenu de <laughs> duma duma lu ko yenul léegi nag bon mu teg affaire bi <laughs> am lu mu ci wàññi di ko yenu falam yastatin manu ko wàññi na ko mais ba léegi àttamul mbir mi manu koo yóbbu këram fa qaala mu ne yonent ma lay saas waxat ko mais yonent ma lay saas murbaadahum yarfa'uhu ilayya waaye dama lay ñaan waaye waxal kenn ci sa saxaaba yi ci am ñii nañ ma ko yanul nañ ma ko yanul indil ma xaala laa yonent ma saa saa ne ko déedéet mu delluwaat lim xaala mu ne ko moom al sayyidna Abbaas farfa'u farfa'u anta alayya kon waaye kon yonent ma saa saa alal ji yenul ma ko boog yóbbul ma ko sama kër xaala <laughs> laa yonent ma saa saa ne ko déedéet man yenul wu ma ko duma la ko yenul <laughs> eh, maa qaala laa illaa fi tashahudihi lawla tashahudu la kaanat laamuhu naamu loolu alfarasdaq doon wax ci xaq seydna ali <coughs> seydna ali zeynul aabidiin naan maa qaala laa masulaa wax laa illaa fi tashahudihi lu dul buy wax ashhadu an laa ilaha illa laa boobu rek ci la masa wax walaa lawla tashahudu bu dul woon seede yooyu nga xam ne booy shahaada yi booy comme booy booy booy booy booy julli di taayaat yooyu ak ashhadu an laa booy nodd ak yooyu bu dul woon loolu ak booy dugg ci lislaam laawam yépp noowam yépp naam lay doon ndax loo ko masa laaj mu jox la yonent bi saa saab moo tax mu ne ko jëla jëla mais nag man duma la ko yenul mu ne ko kon digalal kenn ci ñoom yonent bi saab saab ne ko laa duma duma digal kenn ci sama saxaaba yi mu la ko yenul yenu ko duma ko yenu mu ne ko yow yenul ma ko bopp mu ne ko déedéet fa nasara minhu léegi nag comme que demee na noonu mu daal di ci wàññi summa xtamalahu ala kaahilihi summa ntalaq léegi nag bi mu ko wàññiwaatee nag mu koy door attan àttan ko daal di koy teg ci mbagg yi entre mbagg meeg loos bi entre épaule beeg loos bi foofu la ko teg summa ntalaqa muy mu léegi nag Seydina Abbas yenu affaire bi nag finalement di dem <laughs> wane ginnaaw di dem nee bi muy dem fama zala yutbi'uhu basarahu hatta xafiya alayna ajaban min hirsi mu ne keroog bi muy dem <coughs> bi mu jëlee alal ji di dem mu ngi dem yonent bi alayhi salaatu taxaw di ko xool mu ngi gis al Seydina Abbaas yenu alal di dem mu koy xool di ko xool di ko xool ba Seydina Abbaas jàdd <laughs> ba kenn gisatu ko <laughs> lan moo tax mu ko doon xool mu ne ajaban ndax yonentu Yàlla sallallahu alayhi dafa yéemu min hirsihi ci ni nga xam ne noonu la xëre woon moom Seydina Abbaas ci alal <laughs> mu ne gis nga nag alal jooju fa maa qaama rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa thamma minha yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jóg keroog lépp a jeex lépp fifteen desu te mooy ñépp a jël lépp léegi nag am na ci beneen riwaay boo xam ne bii mooy bu Sahih imaamul Buxaari bi am na ci beneen riwaay boo xam ne eh, Seydina Abbaas bi muy jël affaire yi di dem yenu alal ji di dem <laughs> da da doon wax naan waa lii mooy yi nga xamante ne nii lii mooy équivalent wu lii mooy remplacer li nga xam ne moom laa racheté woon sama liberté ak liberté ji muy racheté woon xam nga sànq wax na ko nee na yonent sallallahu alayhi jox ma ci alal ji. ndax kat man ah, <coughs> man dama euh, nu mu tudd euh, man maa libéré man maa libéré ki nga xam ne sama bopp maa rejeté sama bopp waaye tamit man maa rejeté bu aqil ak bu nawfal boobu ibn al ak sama allié ah da doon wax naan ama ihda allatay ama ihda allatayni wa'adana allah faqad anjazaha <laughs> yenu affaire yi di dem yeneen ma sarsam am na ci beneen beneen riwaay mooy dane mais yeneen ma sarsam da ko ree da ko doon ree ba ba ba ba bëñam yi ci kanam noonu di feeñ tellement ni mu gise mu xër ci ci xaalis alal ji ak naan ko yenul ma ko muy bañ léegi nag bi mu ko yenee di dem wa huwa muntaliqun naan ama ihdal la ama ihdal latayni wa'adana Allah faqad anjazaha lii de mooy li nga xam ne benn ci buur yàlla digoon mooy ne yu'tikum xayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum dina leen jox lu gën li nga xam ne moom ngeen joxe fii racheter seen bopp te dina leen jéggal mu ne lii moom mooy benn moom wu te buur yàlla def na ko de jii nag ma yor dox mooy bi di dem lii la doon dox fa hada xayrun mimma wuu tey lii ma yenu moom valeur moo ëpp fuuf li nga xamante ne nii moom moom laa joxe woon keroog bi may racheter suñu liberté ñun wala adri ma yusna'u fil aaxira te nag xawma luñ may defal alaaxira am na ci beneen riwaaye dane tam nag maa ngi yaakaar di xaar li nga xamante ne nii mooy li ma buur yàlla daldi waajalal li nga xamante ne ni mooy ci yërmande ak njéggalam yawmal qiyaam Seydina baas nag radiyallahu anhu ay ngëneelam yu bari la ay ngëneelam yu bari la moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam da ko doon ñaanal tamit ñaan yu am solo am solo moom Seydina al Abbaas ah moo tax imaam Ahmad rahmatullah alayhi dafa solo ci sanad boo xam ne bu xasan la ah, <coughs> imaam alxaakim boo xam ne wéral na ko imaam az-Zahabi ànd ak moom ak imaam ibn Sa'd mu ne dafa am ay gaay yoo xam ne ci waa lansaar lañ bokk kenn ci ñoom benn waay ci lansaar yi waqaa fi abin li Abbaas dafa mas a wax kenn ci baayu Abbaas yi wala maamam yi loo xam ne daal jaaduwul neexul Seydina Abbaas koo xam ne nag kaana fil jaahiliya moom mooy baayam boobu fekkewul lislaam falatamawul abbas na al abbas daal di mer ci wax ji wax ngi gis ne dafa ñàkk teggin maamam googu même bu deen doon noon jullit mu fëgg ko mbéj te fajaa ak qawmu léegi nag waajooju ci waa Ansaar daal di dem wax ko waa ñoñam ñu ñal di ñëw mooy clan bi bokk ci waa Ansaar fa qaalu ñu ne wallahi la naltami la naltimannahu kama latama fa labasu siya fa lab fa labisu as-silah ñu ne waat nañ ci yàlla ne dinañ mbéj al-Abbaas comme ni nga xam ne moom la mbeje suñu mbokk mi léegi nag yonent mi alayhi salaatu salaam daal di yëg affaire bi mu yëg ci minbar bi mu ne ayyuhan naas ayyu ahli ardin ayyu ahli ardi akramu Allah mu ne ayu ahlil ardi anab kan ci waa suuf akramu moo gën a tedd ala allah ci yàlla kan moo gën a tedd ci yàlla xaalu anta ñu ne ko ah yonent bi alei salatu salaam yow da yaay ci gën a tedd ci waa suuf moo xam ñi ci biir ak ñi ci kaw ñépp yaa ci gën a tedd qaala nag mu ne leen fa inna al abbaasa minni wa ana minhu laa tasubbu amwaatana fa tu'dhu ahyaana ahyaana mu ne leen nag laa tasubbu bu leen saaga fa inna al abbaas yëg leen ne al abbaas nii min nii ci man la bokk rasulullah Allah loolu rëy na al abbaas ci man la bokk min nii wa ana ta man minhu ci moom laa bokk kon nag laa tasubbu amwaatana bu leen saaga yéen nit ñi bu leen saaga suñu ñi génn àddina même bu dee ne dañoo génn àddina laata lislaam di ñëw ndax kat bu ngeen leen saaga fa tu'zu ahyaana ndax bu ngeen leen saaga dangeen ngeen di lor ñi nga xam ne ñoo dund ci ñun moo tax euh, di xëyit saa su ne naan Abu Lahab di saaga loolu noonu loolu noonu jarul jarul def Abu Lahab li ci alxuraan wax doy na li ci siira wax li ci ñëw yooyu doy na mais bëgg yow foo toll rek abu lahab saaga wala abu lahab kii déen ndax loolu noonu xoolal fi mu bokk moo tax ki mu bokkal moo tax mu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom def na lu ko alak mais buñ topp rek ci yooyu léegi nag nit ñi fa jaa al qawm léegi nag gaa yooyu bokkoon mbokki lamsaar yi boobu daal di ñëw fa qaalu ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam na'uudu billaahi min ghadabika yaa ngi muslu ci sa sànj sa mer ñu ngi muslu yàlla ci sa mer yow ndaw yàlla li imaam Ahmad tamit daal na koy solo ci al moom nag Seydina al Abbaas ginnaaw gi ah, fekke na li nga xam ne mooy Xunayn te bokk na ñi nga xam ne ñoo saxoon keroog moo yoroon li nga xam ne mooy la euh, géléemu jàppoon géléemu ki nga xamante ne nii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog ci ghazwatu Xunayn bokkoon na ci ñu néew ña desoon foofule moom Seydina al Abbaas te moom la woolu woon mu woo ci kaw ndax boroom baat bu foor la woon mu woolu waa lansaar ba ñu mën a ñëwaat daal di gañe ñi nga xam ne ñooy waa Hawazin ah moom nag yeneen bi alayhi salaatu wasalaam ku ko soppoon la lool ba moo tax mu doon wax ci xadiis boobu nga xam ne bu wér la mu ngi ci saxi imaam saxiixayni bi mu doon wax Seydina Umar naan ko ama sha'arta anna amma rajuli sinu abi naan ko xanaa yëgoo ah, ki nga xam ne mooy bàyyi texu nit ki presque mooy pàppaam rek moo pàppaam benn lañu doon Seydina al Abbaas mii la doon wax ca wàllu azaka yi ah <coughs> yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon na wax ci xàqu Seydina al Abbaas ah naan hada al Abbaas ammu nabiyyikum ajwadu Qurayshin kaffan wa awsaluha mu ne kii de mooy al Abbaas ibn Abdul di ammu nabiyyikum di seen bàyteexu yonent ajwadu qurayshin moo gën a tabe ci waa quraysh kafan loxo mooy ki ci gën a tabe wa awsaluha gin koo mën dàq jokk mbokk <coughs> na koy solo ah, mu daal koy wéral imaam az-zahabi daal di ciy <coughs> keroog bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génn àddina moom seydina al abbaas mii loolu léeg-léeg lu nit ñiy fàtte la mooy ne keroog bi xew-xew bi ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn na àddina ñépp tàqale kook seen sabo Seydina Umar na al-Khattab yor jaaseem ne képp ku ma ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn na àddina dina tàqali sa bopp ak sa yaram Seydina Ali ibn Abi des këram saxaaba yépp nekk ci njàqare goo xamante ni xamuñu ñuy def fa thabbata allahu aba bakrin walakin al abbaas ayda buur yàlla daal di dëgëral seydna abu bakr mu ñëw wax ak nit ñi ne man kaana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad maat képp koo xamante ne nii seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga doon jaamu comme sa boroom de xamal ne nag kon génn na àddina wa man kaana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun laa yamut képp nag koo xam ne yàlla moom ngay yoon jaamu xamal ne buur yàlla moom mu ngi fi di dund du dee mukk waaye moom moomu la dëgëraloon waaye ak al abbaas ibn abdil muttalib moom ñaar ñoom ñaar képp la suñu boroom dëgëraloon keroog ba ñu indiwaat nit ñi indiwaat leen à la yëgal leen ne nag lii moo xew moom mii di al abbaas ibn abdul muttalib mook seydna ali ibn abi taalib ñoom ñoo sang yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom ñoo ko daldi denc tamit waajal ko daldi koy denc moom nag Seydina al Abbaas xalifa yi dañ ko yonent bi <coughs> alayhi salaatu wassalaam fu sori lañ ko tegoon moo tax <coughs> ñëw na këne Seydina Usmaan ibn Affaan ak Seydina Umar ibn al ah, képp koo xamante ne nii saa bu ñu masoona dajeeg Seydina al Abbas ci mbeddu Medina yi fekk ku ci nekk ci ñoom bi nga newee xalifa war ci fas walla géléem walla mbaam loo man di war dajeeg Seydina al Abbas dangay wàcc di dox ndax wormaal Seydina al Abbas waaw moo tax it keroog bi nga xam ne ci xilaafatu Seydina Umar ibn al ci la atum bekkoor gu metti gi xadiis boobu imaam al Buxaari soloo na ko ci al istisqa ci te bunt boobu mu def ci saxiix bi ci wàllu baaw naan moom seydina Abbaas radiyallahu bi bekkoor bi amee seydina Umar ibn al Xattaab daldi génn dajale nit ñi jàpp ci loxo seydina al Abbaas ibn Abdil Muttalib daldi jublu ci borom bi subhaanahu wa ngir mu may leen taw jaarale ko ci kii nga xam ne mooy baytexu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah, <clears throat> keroog lan la seydina Omar ibn al-Khattab ah, dane allahumma hada ammu nabiyyika natawajjahu ilayka bi fa fasqina fama barixu xatta saqaahumullah loolu du bii nag du riwaaya bi nga xamante ne nii mooy riwaaya bu imaam al buxaari bi mais mooy riwaaya az-Zubayr ibn Bakkaar bi mu jaar ci Zayd ibn Aslam mu jële ko ci Seydina Abdullah ibn Umar mu ne Seydina Omar daal dinay ñaan def baaw naan jaarale loolu def ki nga xam ne mooy intermédiaire ak ak ñaanam al Abbaas ibn Abdul Muttalib <coughs> mu ne allahumma yow suñu boroom hada ammu nabiyyika kii de di al Abbaas mooy sa bàyyi texu yonent mooy sa bàyyi texu yonent alayhi salaatu wassalaam natawajjahu ilayka bi ñun nag dañuy jublu ci yow suñu boroom jaaree ko ci moom mii fa asqina kon nag liñ lay ñaan liñ lay ñaan mooy nga daal di ñuy may taw ci riwaay imaam abdul eh, imaam al Buxaari bi da ne hmm, allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqiyana wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyika fasqina fasqina qaala fayusqaw mu ne Seydina Omar dana ñun de de suñu boroom ñun de dañ doon def euh, euh, wàcc dañ doon euh, mooy natawassalu mooy da di ñaan jaare ko ci diw alwasila muy échelle la boo xam ne ci moom ngay jaar ngir àgg ci ki nga bëgg ñaan Seydina Omar ne ñun de lool buñ ko doon def dañ ko doon def di ko def jaarale ko ci sa yonent lañ doon jaar moo tax di ñaan di jaar ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dara gi ñu ko màgg bu ñu ko masoon a def rek dañ ñuy may nga daal di ñuy may taw <coughs> tey nag ñun al abbas moo fi ne nii ñun nag natawassalu ilayka bi mi ammi nabiyina tey nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam newul ci kaw suuf comme ni mu fi nekke woon ak ñun waaye bàyyite xam bi di al abbaas mu ngi nii ñun nag ci moom lañuy jaar tey liñ doon def yonent ak yonent mi alei ci moom lañuy jaar tey kon nag fasqinaa may ñu taw booñ ko defee mu daal taw imaam alxaafiz ibn xajar mu ne ci alfat mu ne imaam az-zubayr na bakkaar ci al ansaaf al an al ansaab daal dinay wax li nga xamante ni soloona liy wane li nga xam ne mooy contenu li seydina al abbaas ibn abdul muttalib daldi woon ñaan mu ne dane moom seydina al abbaas kero allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bi dhanb wa lam illa bi tawba waqad tawajjaha alqawmu bi ilayk li makaani min nabiyik wa haadihi aydiina ilayka bizunuub wa nawaasiina ilayka bittawba fasqina alxays mu ne keroog seydina al abbaas ibn abdulmuttalib loolu la wax dani allahumma ee yow suñu boroom innahu lam yunzil bala lam yunzil balaaun illa bi zanb dëgg-dëgg de du wàcce benn balaa benn musiba lu dul ne bàkkaar mooy waral musiba amul benn musiba buy dal kenn benn mbindeef lu dul bàkkaar ko waral waaye tamit musiba boobu walam yukshaf illa bi tawba amul nag dara lu ko fi mën a dindi bu xasee ñëw wala tiir ko lu dul tuub jëm ci yow waqad tawajjaha al qawmu bi ilayk léegi nag nit ñi nekk nii man moomu ma leen jëndu ma leen defu ma leen dara dañoo jublu jëm ci yow li waaye jaare la ko ci man bii jublu ci yow jaare ci man def ma échelle ngir ma dox ma nekk seen digganteeg yow li ma kaa nii min dara nag taxu ko ñu defal ma loolu lu dul man place bi nga xam ne moom laa occupé ci sa yonent bi yow borom bi subhaanahu wa taala mu ne nag wa haadihi man al abbas wa wa ay aydina ilayka bi dunub suñu loxo yi nag ñu ngi nii ñu tàllal yow boroom bi fees dell ak ay bàkkaar wa nawaasinaa ilayka bi tawba jàpp nañ suñu karawu bopp yi ñi ci kanam wommat nañ ko takk nañ ko wommat ko jëme ko ci yow bi tawbati ngir tuub kon nag fasqina alxaysa dañu lay ñaan yow borom bi nga daldi ñuy may taw nandal ñu may ñu taw bi mu ko defee rekk asamaan si daldi xiin mu ne nag mbir mi taw taw bu bari suuf si verte mooy taw boobu verdure bu mag daal di ci am après wa asha <coughs> nit ñi daal di dund dund gu ndaataa tëllëxe ci ñaanuk seydina al abbas radiyallahu anhu loolu nag année boobu moo doon dix-huitième année mu ne wa kaana dhalika amu ramada sanatu thamana ashara muy dix-huitième euh, année ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wa ci xilaafa seydina omar ibn al <coughs> radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne keroog Seydina Omar ginnaaw gi mu ne <coughs> bi leen bi taw bi wàccee fa xataba Omaru ci riwaaye Seydina Zubayr ibn Bakkaar bi ba léegi mu ne <coughs> Seydina Omar ne inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kaana yaraa lil Abbaas maa yaral waladu li waalidi mu ne nit ñi yonent bi de alayhi salaatu wassalaam da doon xoole al abbaas li nga xam ne noonu la doom di xoole baayam moo yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa jàppe woon al abbaas mii comme baayam la ko jàppe woon wax na ar rajulu ama alimta ama sha'arta anna ar rajula sinwu abi anna ar rajula mu ne yonent bi Seydina Omar ne yéen nit ñi yonent bi alayhi salaatu wassalaam de mii bët bi ko doon xoole mooy bët bi nga xam ne moom la doom di xoole ki nga xam ne mooy waajuram fa yu'azzimahu ba looloo tax da ko doon teddal moom di ko màggal wa yufaqqimahu di ko réel wa yaburru qasama lu ma sa bëgg wala loo xam ne moom la ma sa waat bëgg ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam defal ko ko moom ay Seydina Abbaas kon nag man Seydina Omar li ma leen di wax yéen nit ñi faqtadu ayyuha nnaas bi rasulillah fi ammihi al abbas wattaxiduhu mu ne nag kon yéen nit ñi roy leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci ni mu doon jàppe du ko doxale ak ki nga xam ne mooy bàyyite xam bii al abbas jàppaleen ko nag ki nga xam ne mooy nekk seen wasiila li ngeen di li ngeen ki leen di li leen di jokkale ilallah jëm ci yàlla fii ma nazala bikum lu wàcce ci yéen ci musiba <coughs> fekk al Abbaas a ngi ci seen biir ibnu Abdul Muttalib jàppaleen ko ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon jàppe ngeen def comme ni ma def léegi buur yàlla daal di leen defal li ngeen bëgg inshaa Allah ah moom nag xadiis bi nag moom wérul na imaam alxaakim moo ko solo ci almustadrak ah te daawud moo mu nekk ci càllale bi imaam az-zahabi dane matruuk la ci almizaan moom imaam az mu ne imaam ahmad nee na laysa bi shay daawud moo mu du dara imaam al-Buxaari ne munkarul xadiis la mooy ab da'if la boo xam ne day solo lu wuteeg ñi nga xam ne mooy ñi dëgër daldi solo <coughs> waaye yaay Aysha radiyallahu anha wa ardaa doon na wax ci sanad boo xam ne bu baax la mu ne moom yaay Aysha maa ra'aytu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yujillu ahadan maa yujillu al-Abbaas aw yukrimu al-Abbaas mu ne man sayyidatu Aisha de radiyallahu anha masumaa gis yonent bi alayhi salaatu di teral di màggal kenn comme ni nga xam ne noonu la doon màggale al Abbas wala di ko terale noonu waaw nag Seydina Umar ibn al-Khattab doon wax ci moom moo tax seydna ali ibn abi moom it loolu la xamoon ci seydna al abbaas comme ni nga xam ne noonu la imaam al buxaari solo mais ci al adabul mufrad ah mu jaar ci abi saalih di zakwaan suhayb mu jële ci suhayb di mawla abbaas mu ne ra'aytu caliyan yuqabbilu yada al-Abbaas wa rijlahu wa yaquulu yaa ammi yaa ammu irdi anni mu ne moom Seydina Ali mu ne moom Suhayb di mawla abbaas gis na Seydina Ali ibn Abi Taalib muy daldi fóon loxoy Seydina Abbaas ak ay tànkam tanaan ko yaa am yow sama baay tex ndax baay texam la ndax al abbaas petit frère euh, abu taalib mi jur seydna ali naan ko yow sama ma bàytex irdi an nii gërëm ma mooy kontaanal ci man maa ngi ñaan nga gërëm ma daldi kontaan ci man waaye xadiis boobu suhëy bu boobu euh, moom imaam az-Zahabi dane moom xamu ko même bu nee après nee na sanad bi bu xasan la kon moom Seydina al Abbaas <coughs> l'an génn àddina bi muy génn àddina am na ñu ne mu ngi amoon 88 am ñu ne 86 ans ki ko jullee keroog muy Seydina Usmaan ibn Affan moo ko jullee daal di koy denc fi nga xamante ne nii mooy albaqi' foofale ci madinatul munawwara fala génn àddina ñu daal di koy denc foofu moom seydina al abbaas ibn abdil muttalib ammi rasulillah alayhi wa kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi waj'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'wa kon tey dañuy yem noonu muy ci prisonnier yi kon gis nañu ni ñu libéré seydina al abbas ibn abdul muttalib al qurashi al haashimi ammu nabi sallallahu alayhi wa ci jataay bii di ñëw insha allah ñu gis ñeneen